lañ doon gis ci euh, euh, euh, al jawharu nafis fi nazmi hmm? al akhdari al rais rahmatullahi wa radiya anhu gisoon nañ loolu le ndax bi sëriñ bi di wax ci wàllu tuub ne leeral na ko ca téereem boo bële léegi nag tàmbali woon na nag fii di wax constat bu mu def ak loo xam ne ñi ko jiitu woon sax ji boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ko doon dañ koo seetlu woon di ko dénoncer mooy kër ñoom maas seenu maas seen génération daal nee naa kën a gis nga maasu suñu jamono jii suñu génération bii nit yi léegi ñi ñu ëpp ci ñoom jahilu dañoo sànku dañoo réere ilma tasawuf xam-xamu tasawuf xam tax te jaamu yàlla nga koy sellal di ko leeral di ko sellal ngir sa boroom dañ koo réere ay bañ ko defee fa xayran hay waaye kon de yiw ahmalu la ñu te moom lañu ñàkkal solo lii nag foofu lañ ñemoon mu war a jël fii is jahilu lu tax ma wax loolu que ne yiw lañ lañ lañ lañ delese ñàkkal ko solo bàyyi ko kon mu dem neenal ko is ba nga xam ne jahilu la ñu réere bi kawnihi sabila kene tasawuf de yoonu tasawuf tasawuf sabila yoon la woo xam ne mooy jëmee cam si kañ ko sóobu li hadratillahi mooy ilaa hadratillah mooy yoon wi nga xam ne ngay jaar ngir mën a àgg ci sa péeyu boroom te lool waxoon naa la du lieu du am makaan ab bërëb boo xam ne dañ naan fii mooy xadarab yàlla bi mooy comme que da koy sellal dong jaamu yàlla ji ci biir ak ci biti ngir sa boroom yëg ga ngay yëg sa boroom nga xam ne fa la moom lay sotti ci xolu jaam bi nga xam ne moo nekk daal di daal di nekk koo xam ne day teewlu boroomam tabaaraka wa taala ci lépp di sellal ay jëfam ay waxam ay tekkam ak i daram ngir boroomam tabaaraka wa taala yoon wii mooy yoon wi nga xamante ne tasawuf moo ko koy jëmee fa xaabu ba ñu ko sàgganee nag ndax réere ko ba ko daal di koy réere daal di koy seg fële nag daal di koy delse fa xaabu ñu daal di ñoo xam ne sooy nañ jii laa comme ab sénération muy nekk aw maas goo xam ne sooy nañ mooy moy nañu yoon mi nga xam ne mooy yoonu njub bi mu ne wajaahiloo bi kaw nii xayra zuxar yawma taxaabuni idal hawlu xadar mu ne wajaahiloo ba ñu ko defee nag ñu réere bi kaw ni nii la tax ñu réere tasawuf la tax ñu bàyyi tasawuf waaw teg ko fële mooy dañoo réere bi kaw nii këne moom de yoon wii de xayra zuxar mooy gën ci ndenc téef gu nit mooy loo xamante ne nii looy teg ngir ëllëg voilà loo xamante ne nii mooy du xar ak ndenc téef yow ma taxaabu ni bés ba nga xamante ne mooy bésum ndax ante wa waaw ndax suñu boroom tabaaraka kaw taala moo def ne képp bépp jaam boo xam ne bind na ko bindal na ko kër àjjana léegi nag yéeféer yi nga xamante ne nii ñoom dañoo mooy seen borom fii ci kaw suuf dem foofu seen lañ waroon a jox àjj lañ waroon a am àjjana dañ koy jox way ngëm yàlla yi voilà bu ko defee mu ngi mel ni way ngëm yàlla yi dañoo nax yéeféer yi def ak ñoom weccoo boo xam ne ñoom ñu weccoo seen kër yi ñu jox leen ko aljana ñoom ñu leen sawar voilà loolu moo tax suñu woroom tabaaraka wa taala ca suuratu taghabuni mu ne kon fa aminu billahi wa rasulihi wan nuuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna xabiir yawma yajma'ukum allahu li yawmil jam' dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiiha abada dhalika al-fawzu al-'azim muy bés boo bëre yawma bés bi nga xam ne yajma'ukum la leen di dajale ah li yawmi mooy seen boroom di leen dajale li yawmil jam'i ngir bés ba nga xam ne ci lay dajalee mboole mbindeef yu fi mas a jaar nit ak jinne mu ne zaalika bés boobee yawmut taxaabu ni mooy bésum naxante ba fala yéeféri di kuttu se matt seeni baaraam waa de baalu baaraam waxul baaraam yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani ba ni mujjee xawoon mooy ay loxoom kay lay sex bal lay loxoom lay sex di ko matt di sànni ndax xam na ne kuttus na perte na mu ne nag bés boo bële ngën ji ndëxañ téef goo fa mën a yóbbu yóbbal mooy lan mooy nga nekkoon ci yoonu tasawuf doon def sa lépp di ko sellal ngir sa borom azza wa kon nag mooy xayra du xarra donc réere nañ li tax mooy dañoo réere que ne mooy gën ji ndëñ ci téef yow ma taxaabu ni bésu pénc bés bu naxante ba id ay idil hawlu bés ba nga xam ne mooy tiitaange gi gu rëy gi xadar day teew mooy li alquran di wax ci yawmal qiyaama ak tiitaange ya bu teewee lii moo fay ngën ji dexañteef mu ne wajaahilu bi kawni xayra ba léegi li tax ñu sàggane ko mooy wajahilu dañoo réere bi kawnihi xeet wi mooy mooy kii wi génération bii li ëpp ci ñoom maas bi te loolu ay jamonoom léegi di noonu la voilà ñu bari lañ ko réer waaw te dina ko gën a leeral wajahilu ñu réere ba léegi bi kaw ni hii këne yoonu tasawuf de xayru ulum xayra ulum mooy gën ji xam-xam waaw ndax bépp xam-xam boo xam ne mooy la kii doon wax al imam ash-Shatibi boroom al muwaafaqaat rahmatullahi alayhi bépp xam-xam boo xam ne jëfewu jëmewu la ci jëf moo xam jëfu yaram wala jëfu xol xam-xam boobu amul njariñ spéculation voilà bu lay yóbbu ci leer ak jëf jëfu xol ak jëf wala jëfu yaram boobu moom boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne amul njariñ voilà kon nag wa jahilu ñoom nag dañoo réere bi kaw ni kene tasawuf lay tax la nga xam ne moo lay yóbbu ca darajatul is al ihsan nga romb dara dul islaam kese ak iman kese waaye dem sa loolee sa l'islam beeg sa sa iman bi nga koy sellal ta sa borom kese tax loolee xam-xam balay may nga mën a incarner loolu waaye bu loolu mooy xayru ulum ndax loolu mooy li nga xam ne mooy quintessence su njaamu yàlla moo tax suñu borom ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yeeg nit ñi lu dul ngir ñu sellalal ma niñ may jaamoo wa maa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu m masuñu leen a digal te yónnuwuñ leen te digaluñ leen woon lu dul ñu borom bi tabaaraka wa taala muxlisiina seen xaal nekk ñoo xam ne dañu koy sellal lahu ñeel ko diin soobu waaye yu leen soo muy li nga xam ne moom la ñuy def xam-xam ba lay yóbbu nag nga daal di nga daal di réaliser lool mën a def loolu lële loolu mooy xayru ulum te loolu mooy ilmu tasawuf mu ne yuf nii mooy xam-xam bi gën bi nga xam ne yuf nii dina ci jeexal alfata camsi umurahu du dundam gi yépp fanam yi yëpp atam yi yëpp fii haa ci xam-xam bii di jëfe la ca ne ah, ak la nga xamante ne noo nee nga incarné ko ta borom bi kese tax ah umum ci lépp nag mooy da koy da koy matale ci lépp kon loolu loolu dañ koo réere moo tax mu ne loolu rek lañ réere mu ne déedéet wajaahiloo bi hawzihi istiqaama wa man'ihi al-fata min al-malama bokk na ba léegi li tax ñu délaissé ko bàyyi ko doyadal ko wajahilu ba léegi bokk na mooy dañoo réere bi hawzihi istiqaama ah, mooy yoonu tasawuf mooy ci ngay peege ci ngay amee istiqaama mooy boo bale ñu gisoon xam nga gisoon nañ ko gisoon nañ ko fan yee inna alladina qaalu rabbuna allah thumma xaamu bi ñuy gis ponki tasawuf mooy tegu ci yoon te loolu la waxoon Seydina Sufyaan comme ñu ko gisa woon ne ko qul amantu billah wala qul rabbi allah thumma istaqim waxal ne borom bi mooy sama borom allah mooy sama borom ba pare nga coow wooral beneen bi mu ne ko amantu waxal ne gëm naa yàlla te ba pare nga coow wooral loolee ne mooy xamuñ ne istiqaama dañoo réere ne goo gële mooy teg sa tànk ci yoon yonent bi alayhi salaam te doo ko mooy mukk te doo ko teggi la la koy may nga nekk ci station boobu daal yàlla malay saa saam tantaane woon li la koy may mooy ne da koy may yoon wii nii te da koo lamboo istiqaama wa pare wa man'ihil fata moom yoon wii di yoomu tasawuf day jañal daal di tere al fata camsi minal malaama ci loo xam ne ay ŋàññ la voilà ndax du ko mukk ku ku ko lamboo daal di def li nga xam ne noonee te yàlla tax kenn du la ŋàññ mu ne waa ba mu léegi nag ginnaaw bi mu waxee li ñu réere mu kaay nag mu wax nag lenn mooy ñi koy ñi ñi ñi jam tasawuf ñoom ñëpp yamulu li tax ñu koy jam de waaw ak ku nekk ba nga ñëwee ba koy jam yow sa façon bi nga koy jamee bi nga koy duggee bi nga xamante ne ci nga ne da nga koy anéantir quoi waaw di ko doyalal na na koy defee non seulement la tax ñu koy def bo bokkul.